fa yaqulu alimaamu alxafidu annawawiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil muwaffi salaasamiya baabun baabun nahyi an tarki nnaari fil bayti inda nnawmi wa nahwihi sawaa'un kaanat fi siraajin aw ghayrihi kon al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah rahmatan waasi'a nu dikkaat ak ñun fi nga xam ne moom lañ yemoon ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa ci suñu jotaay bii ñu génn Eh, jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-dix-neuf doon wax baabu karahatil mashi fi naali wahida banim jeexe hadis bi mu joon gis mo hadis mille six cent cinquante et un mu ne woon waan jabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama naha an yanta'ila ar-rajulu qa'iman walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg kon niñ ko waxoon ci chapitre trois cent Allah mooy chapitre trois liñ niñ commencé téere bi ba léegi ñetti téeméer mu ne baabu buntu yi aaye annahi tere an tarki naari bàyyi sawara fil bayti ci kër gi wala ci néeg bi inda naw mi fa jamono ja ñuy nelaw wa nax yu yàgg mel noonu mooy jamono yëgadi taal xanaa xam ne lii day wax ci loo xam ne ñoom loolu lañ xamoon mooy ñu li ñu amee lampe léegi électricité ñëpp xam nañ ne loolu amul woon voilà loolu bi mu xewee yàggul que ngay ñëwee taal sa laal sa contact mu tàkk après nga ci yor sa yooyu léegi mu yii nii ñoom amuñu woon loolu liñ doon am mooy li ñu naan comme genre euh, lampe tempête xeet yoobu bu dee ñu ko xamoon nga xam ne pétrole nga ci doon def mais day am benn wuñ boo xam ne ci biir Euh, boo sottee pétrole bi ci biir loolu ca bawal taa fay dem ca nawet ba euh, war na jegay fanweeri at boobaak léegi euh, loolu lañ doon utiliser bari woon nañu ko doon utiliser moo ëppoon nga xam ne ci biir benn case lay nekk boo xam ne dañ koy tëj nga xam ne da ngay mën a sotti pétrole bi ci suuf moom mooy alimenter mèche bi léegi nag nga taal ko boo ko taalee noonu fekk pétrole bi jeexul ak wala nga ëf ko boo bëggee mu fay yawee boobu ak bi nga xamante ne moom lañ naan sondeel yi voilà yi nga xamante ne moom ngay taal ngir man koo ngir man koo man koo kii kii kiiwal sondeel yi euh, nga xam dangay ngay day am mèche tamit moo yooyu yëpp bu ci nekk da doon am mèche mèche bi la ñuy woowe fatila voilà fatila mooy mèche boobu nga xam ne moom la boo kosee taal wala nga yor briquet wala loolu la ngay taal nga xam ne moom mooy leer waaw loolu mooy fatila xeetu làmp yooyu yoo amoon ak yoo xamante ne ku nekk ak ñoom niñ ko doon defee jamono yooyu tamit euh, manoon na bañ a nekk que sondeel sondeel li nga xam nga xam ne day ruuy ak affaire boobu Euh, bu wowee bu bu wow bu bu seddee nekk dëgër euh, façon lampe yooyu lañ amoon mooy yi nga xam ne moo amoon daanaka àddina bi loolu lañ doon niitloo ba ni nga xam ne ci la électricité bi am ah, ci ay déclinaison am yu wuute selon euh, gox bu nekk ak ni nga xam ne noonu la ko doon defee ak tamit yenn yi flambeau yi doon yor surtout ñu doon dem ci grotte yi wala bërëb yoo xamante ne nii day lëndëm boo ko defee Euh, mooy jum yooyu nga xam ne moom ngay yor ngir man koo euh, taal ko man ci di nit loo fi nga jëm xeet yu mel noonu waaye bii waxuñu jum boobu parce que jum boobu mooy kuy dox di ko téye la mais boobu en général nit ñi duñ ko kii samp ko bàyyi noonu ndax di ko leerloo yiñ doon leerloo mooy yi nga xam day am mèche bi waaw loolu mel wëñ googu nga xamante ni loolu léegi nag hadith yi bunt bi al imam da koo teg te ba moom jamono yi nga xam ne lay bind téere bi amoon ba jamono yi nga xam ne ci la doon bind téere bi moom al imaam al xaafiz an-Nawawi looloo amoon loolu bi mu xewee euh, yàggul te sax du lu mu xew it complètement am na nañoo gox àddina bi yoo xam ne ba léegi électricité amuñu ko ak ñoo xam ne nag am nañ électricité mais dañu koy def dañuy taal seen sondeel te ci wet gi euh, en Europe en Afrique fépp ñi am électricité ñëpp en Arabie yi am na yoo xam ne bon pour euh, faire romantique pour ñenn ñi voilà wala nga gis ñoo xam ne ay sondeel yoo xam ne c'est aromatisé sondeel yoo xam ne ça parfume lañuy ñuy taal waaw jënd ko ci grand commerce yi da nga fay dem ñu koy jaay gan bi sondeel wala du ndaw selon déclinaison yi am ci pot bu alhamdulilah <laughs> bu muy nekk nga xam da ngay fay sa lampe voilà taal ko bu dee yow kese wala koo xam ne entre amoureux ñoo xam ne ay couple lañ ñu taal ko ngir muy xeeñal nit lu neex loolu lépp day duggaat ci mbir mi comme quoi njàngalem yoneen saa salaam euh, léegi nag bu boobaa dinañ ñëw que ne bon comme que lampe la wax mais ñun suñu làmp yi nag comme bu ma amee ab ab ab ab kii ci sama làmp lampe de chevet ak làmp bi nga xam ne moo may tiim ak yooyu bu kër gi loolu euh, dañ ko bokk na ci tere bi ñu ne la xaaral dinañ ci ñëw insha allah baabu nahi buntu tere an tarki naari ci bàyyi sawara waaw fil bayti ci biir mooy kon sawara xam nga ban la ñuy wax mooy lampe bi la ñuy wax li nga xam ne moom la ñuy niitloo mais ci façon ñu la waxoon ne moo xewoon ba léegi am na voilà fil bayti ci néeg wala ci kër gi inda naw mi jamono dañuy nelaw wa nahwi dinañ gis lu tax yeneen saa saam tere yu mel noonu mooy jamono yëgadi sawaa'un moo xam kaanat fii siraajin moo xam daa nekk ci siraaj siraaj mooy comme li ñu la waxoon comme lampe tempête bi day am loo xam ne moo koy wër voilà benn verre boo xam ne moo koy wër aw xayri waaw wala beneen waaw mais man na bañ a nekk loo xam day tëju complètement si raaj bi man na ko wër noonu mais du tee euh, loolu euh, aw xayri wala yeneen kon loolu la mooy bunt bi kon loolu lay indi nga xam ne ash-shari'atu al-mutahhara shamilatun kamila dafa dajale dafa matale lépp waaw amul lenn loo xamante ne Euh, xanaa kay ñàkk a xama nekk ak ñàkk jàpp ne lii xanaa suñu xel sax du ci dem na sharia wax na ci waaye amul lenn luy yiw de lu dul yeneen saa salaam daal dinañu koy xamal waaye lu woo xam ne lor la mën a indi lu dul xamal nañu ko jañal ñu ko voilà kon nag al imam buntu bi noonu la ko tuddee rahimahullah moo indi fi ñetti xadiis ñetti xadiis yi ñaari njëkk yi dañ leen di boole insha allahu taala bi ci bu mujj ab soit bu ñu amee temps def ko léegi wala sinon ñu bàyyi bii di ñëw insha allahu taala kon ima bu njëkk bi muy hadis mille six cent cinquante-deux mu ne an ibni umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa tatruku an-naara fi buyutikum hiina tanaamuun muttafaqun alayhi وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu tàmbalee hadith yi hadith mille six cent cinquante deux mu ne an ibni Umar mu ne mu ngi jële ci doomi Umar ji radiyallahu anhu di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma an an-nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal mu ne yonent saa salaam de nee na laa tatruku bu leen bàyyi bu leen bàyyi mukk annaara sawara fii buyutikum ci seen kër yi seen néeg yi xiina tanaamun jamono ji ngeen di di ngeen di nelaw waaw mooy nga taal sab làmp sab sondeel wala comme lampe tempête yooyu wala yu mel noonu yoo xam ne en tout cas c'est pas sécurisé mooy dara mën naa ñëw am lu ci laal mu taal kër gi yooyu lay wax mu ne bu leen ko def de xiina tanaamun jamono ji ngeen nelaw loolu nag mook ànd bi attention mook ànd bee yem taal ànd bi boyal di jaaru parce que daa sedd teg ko te li gën a yu bari ci côté lal bi lañ koy ndax ci lal bi ngay eh, jamono ji <laughs> ci wolof yi wax barki démb <laughs> ah, daa commencé sedd ci décembre bi nii deux mille vingt cinq bi ci ci ci Ndakaaru nee waaw ah, comme que fii la ne woon léegi mu ngi foofu maa ngi koy laaj na ko ko ah, waaw foofu de gars moom xamuñ chauffage moom eh, ah kay damay def ni ñëpp ànd bi daal la ñuy jël moom soo <laughs> gis mi ni daal ay ay boyal <laughs> ak teg man bu ma soon bu kiiwee def ni ñoom <laughs> waaw ba nugg kay mais lool le le problème mooy nga ñëw def ko ci côté lal bi ba pare tëdd am na nooy nelawee darab bi nga wàcc ci ànd bi ci boobu fourneau bi mu taal kër bi ah mu taal lal bi ah yooyu yëpp c'est la même chose même illa bi tax tax bi moo nekk ci loolu tamit que en tout cas bu dee ne da bàyyi ànd boo xam da nga koy jaaroo na sécuriser na nekk loo xamante ni nii moom loolu na nga fexe ba loolu du ci am waaye bu jee am na ci loolu nag la yoneen saa salaam di tere ne moytu loolu laa tatruku bu leen bàyyi an naara sawara waaw fii buyutikum Ah, ci seen euh, néeg seen kër yi xiina tanaamoon jamono ji nga xam ne yéen a ngay nelaw ndax jamono yëgadi la xamatoo lu xew maîtriser wu fekk yaa ngi yor say gaaw ko fay bala ngaa nelaw parce que bu nelaw yi ñëw du la tàggoo mu ne muttafaqun alayhi hadis boobu al imam al hafiz al bukhari na ko noon taalibi ba imam abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi eh, eh, daal dinañ koy solo léegi laaj bu njëkk bi mooy eh, bii la ñuy njëkk léegi nañ jël beneen par après ñu def tax mu ne beneen bi mille six cent cinquante-trois wa nabi Muusa mu ngi jële ci bàyyi Muusa saxaaba bi nga xam ne noonu la siiwe woon muy Abdullah ibn Qays ashari ko joo woon ci waa Yaman ca Ash'ariyuuna yi radiyallahu anhu mu ne ihtaraqa dafa lakk baytun benn kër bil madina medina waaw ala ahliha ci ay seen ñoñ mooy ñoom ñëpp la faat guddi la gaa yi nelaw kër ga tàkk kenn mucc ci comme rek ni muy xew fépp ah. waaw léegi en Occident moom en général li koy wanal mooy gaz yi dañ lay gaz bu explosé la immeuble boobu yépp waxuma la kër benn néeg kese wala apartement boo mooy lépp wadd waaw en général moom euh, yooyu lay xewe euh, waaye comme yii nii euh, ñii nag li leen daloon mooy dañoo taaloon taal ba eh, seen lampe ba nga xam ne ci comme yiñ la waxoon la léegi ñu bàyyi ko noonu nag tëdd di nelaw mu ne ihtaraka tàkk na waaw bil madinati la baytu ab néeg ak kër ak kër bil madinati ca madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu salaam ala ahli ci ay ñoñam min al layli ci guddi ñépp la rey falamma huddisa bi nga xam ne ceelees ko nettali ndawal yàlla li saa sallam bi sha'nihim ci seen mbir mais ah yoneen saa sallam bii de ñoom diw seen kër gaa lakk lépp yoneen saa sallam qaala mu ne ne inna hadhihi an-naara aduwwun lakum mu ne gis ngeen sawara sii ngeen di utiliser ñu koy taale muy niital loolu noonu aduwul lakum seenum noonu la de fa ida nimtum bu ngeen nelawatee bu ngeen mooy bu ngeen mooy bu ngeen ñëwee bay nelaw sinon boo nelawee pare <laughs> yow mooy bu ngeen bëggee nelaw voilà <laughs> waaw wala nga commencé di di di yandoor ak toog di commencé dajam fa asfi'uha na ngeen ko fay mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imaamu Abul Husayn ano abu abu abu abdillah al-Bukhari rahimahullah naka noon taalibin bi al-imaamu Muslim wa Abul Husayn daal dinañ koy solo léegi nag mu des nañ njëkkee hadis bale nga xam ne mooy bu Seydina Jaabir ibn abdi no ibn Umar anhuma léegi laaj bu njëkk bi mooy hadis mille six cent cinquante-deux est ñoom ñaar dong ñoo solo ñu ne déedéet sey Serigne al Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal indi na ko musnadu Abdullah ibnu Umar indi na ko ñetti bërëb ci musnad bi naka noonu al imaamu Abu Dawud as-Sijistani indi na ko awwalu kitaabil adab baabun fi itfaa'i naari bil layl naka noonu al imaam Abu Isa abwaabul at'ima an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu taxmiiril inaa' wa itfaa'i siraaj wan naari inda al manaam naka noonu la ko ndee rahimahullah al imaam ibnu Maaja kitaabul adab baabu isfaa'i naari inda al-madiid al imaamu al buxaari ak imaam muslim ku ci nekk benn bërëm nga ko al imaamu al buxaari mu ngi koy indi kitaabul istizaan baabun laa tutraku naaru fil bayti inda an-nawm voilà <laughs> buntu laa tutraku deesut ba de <laughs> waaw an-naaru sawara mooy la wax sànq inda fil bayti ca kër ga wala ca néeg ba inda an-nawmi jamonoy nelaw bu jotee. léegi mu ne haddathana Abu Nu'aym mu ne nettali suñu sëriñ di Abu Nu'aym di al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi rahimahullah di al-Mula'i al-Kufi at-Taymi at-Talhi mawlahum at-Talhi al-Ahwal newoon sëriñ ci imaam Ahmad tamit di génn àddina 130 génn àddina 210 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Ibn Uyayna mu ne nettali Ibn Uyayna di Sufyan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 al-Hijazi gane àdduna la cinquante génn àdduna cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi an Salim mu jël ko ci Salim ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Umar ñi na Abu Abdillah ñi na Abu Ubaydillah al-Adawi di sëtu Sayyidina Umar radiyallahu anhu Ali Umar dan génn àdduna la cent cinq wu am na ay wuute rahmatullahi alayhi an abihi mu jël ko ci baayam di Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza E, e, e, Abu Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki al-Madani génn àdduna 73 ñu ne 74 di saxaaba di doomu saxaaba radiyallahu anhum ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa tatruku an-naara fii buyuutikum fii buyuutikum hiina tanaamuun ñii la ko al-imaamu indi al-Bukhari rahimahullah ta'ala al-imaamu Abul Husayn kitaabul ashriba baabul amri bi taghtiyatil inaa wa iikaa'i siqaa yi nga xam ne shurahif ñoo ko def mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Amr an-Naqid wa Zuhayr ibn Harb rahmatullahi ala al-jami' mu jël ko ci ñetti sëriñam mu ne nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawla al-Kufi al-Wasiti borom Musannaf hmm? euh, Musannaf Abu Bakr ibn Abi Shayba génn àddina gane àddina cent cinquante-neuf génn àddina deux cents 35 rahimahullah wa amrun an-Naqid ak suñu beneen sëriñ de Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid si woon ci Amrun an-Naqid moom génn àddina 231 rahmatullah alayhi wa Zuhayr ibn Harb moom moom ñun ñëpp moom xam nañ ko léegi muy Abu Khaythama Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi gane àddina 160 génn àddina 200 32 mu ne ñoom ñëpp xaalu nee nañu haddathana nett nañ Sufyan ibn Uyayna gis nañ ko sànqaan az-Zuhri gis nañ ko an Salim gis nañ ko sànqaan abihi radiyallahu anhum an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la tatruku an-nara fi buyutikum hina tanamun nii la ko al imam Abu al-Husayn inde léegi mu des hadith Sayyidina Abu Musa li nga xamante ne mooy al-Ash'ari ka anta hadith boobu kon boobu muy hadith 1653 bi bu Seydina wa Mawlana Abu Musa dane muttafaqun alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy mu naan Abi Musa al-Ash'ari mu ne ixtaraqa radiyallahu anhu qaal mu ne dafa am benn néeg bu benn kër gu lakk Medina benn guddi ala ahlihi minal layli ca guddi ga waaw loolu daa mel ne waxuñ ko minal layli falamma huditha ca guddi ga la xew waaw léegi nag biñ ko nett saa salaam mu ne safara si seen noon la na ngeen bu ngeen nelaw na ngeen ko fay léegi est ce que ñoom ñaar donga ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ imam ahmad indi na ko ci benn bërëb awalu musnadil kuufiyin hadith abi musa al-ashari waaye nako noon al imam ibnu maaja al-qazwini indi na ko kitaabul adab te bunt bi ñoo xoon sànq baabu isfaa'i an-naar 'inda al-mabit al imam al-bukhari moom benn bërëb la ko ndi comme imam muslim rahmatullah alayhi mooy même bunt bi nga xam ne moom lañ nekk ci la indi woon ndax ñaari hadith la la jëkk indi la tegale buntu boobu hadith ibnu Umar bi comme nii nga xam ne noonu lañ ko gisee ci Riyaad bi noonu la jiitu woon al imaam Abu Abdillah al Bukhari yi defoon ko hmm? da euh, euh, li nga xam ne mooy hadithu euh, Seydina wa Mawlana Abu Muusa hmm? rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a al imaam al Buxaari moom ko indi ci buntu bopp après ci la teg xadis bi euh, après ibn Umar bu ibn euh, Abu mu ne haddasanaa Muhammad ibn mu ne di Muhammad ibn al-Alaa al-Hamdaani Abu Kurayb al-Kuufi di sëriñ waa kutubu sitta gane àdduna 161 génn àdduna 247 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Abu Usaama mu ne ki nettali Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi mooy deuxième Hammaad yi mooy deuxième ki ci ci la dëgër moo gënoon a sell nag euh, waaye Hammaad ibn Zayd ah mooy ki nga xamante ne moom moo gënoon moo gënoon a dëgër waaye kii ku ku ku ku kawe la woon voilà <laughs> waaw mu ngi noonee muy Hammaad ibn Usaama non Hamad Hamad bële Hamad Hamad ki euh, ibn ibn Hamad ibn Usama Hamad ibn Salama voilà Hamad ibn Salama laa bëggoon a wax c'est pas kii <laughs> du kii Hamad ibn Salama entre moom ak Hamad ibn Usama moom lañuy ñuy boroom xam-xam yi kii euh, kii mooy Hamad ibn Usama keneen la kii mooy ñetteel ki voilà ki njëkk kii na dëgër mooy Hamad ibn Zayd ki ci tegu du Hammaad ibnu moom mii tamit dëgër na voilà moo Imaamul Buxaari yi di soloowe nii ci moom muy jaar ci moom voilà mais Hammaad bële li mu bëggoon a wax Salama moom moo gën a sell que Hammaad ibnu ci wàllu cell te loolu la boroom xam-xam yi am ñuy wax même bu dee gisoon nañ ne ku même Imaamal euh, Zahabi da doon weddi loolu quoi <laughs> ñu naan kom ni dirham ni diinaar gën a dirham noonu la ko gëne ci wàllu cell mu mu mu mu mu mu da mu d'accord ci affaire boobu ko kii nag keneen ki la mooy ñetteel bi Hamad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala gane àddina cent vingt et un génn àddina deux cent un an Burayd hmm, ibn Abdillah mu jëla ko ci Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa di sëtu Seydina Abu Musa al-Ash'ari Abu Burda al-Kufi rahimahullahu taala génn àddina entre cent quarante ak cent cinquante wallahu taala a'lam léegi moom euh, euh, Burayd ibn Abdillah an Abi Burda moo ko jëlee ci ki nga xam ne mooy Abu Burda bi euh, nga xamante ne mooy maam bi ah maanaam la Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda kii nga ci maamam la ko jëlee Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari dañoo wuute alqaadi juge la ci turam ah, génn àddina cent trois am na am ñu wax cent sept wallahu ta'ala a'lam ah, ah, léegi an abi Muusa mu jëlu ko ci baayam di Abu Muusa Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Abu Muusa al-Ash'ari at-Tamimi al-Ash'ari rahimahullah bi sahaaba bu siiw kañ la génn àddina wuute yu bari ñi ne quarante deux ñi ne quarante quatre ñi ne quarante neuf ñi ne am ñu ne cinquante un am ñu ne cinquante deux am ñu ne cinquante trois wallahu taala a'lam fan la génn àddina wuute bu rëy ci am ñi ne Makka ñi ne Medina non non ñi ne Kuufa bokk ñi wax feneen hmm? wallahu taala a'lam mu ne radiyallahu anhu annahu qaala ihtaraqa baytun bil madinati ala ahlihi min al-layli fa hudditha bi sha'nihim an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa sallam qaala inna haadhihi an-naara innamaa hiya aduwwun lakum fa idhaa nimtum fa atfi'uuhaa alaykum mu wax innamaa waaw daf ko adaatul hasr dëgg dëgg moom nii mooy seenu noonu dëgg dëgg waaw bu ngeen nelawee na ngeen ko fay waaw kanta al-imaamu Muslim rahimahullah ci même buntu bi ñu joxe kitaabul ashriba baabu Euh, al amr bi taghtiyat al ina wa ika'i siqa moom tamit xadis moom bële da soo taqale voilà mais moom xadis bi imaamul an-Nawawi mujj mooy xadis Seydina Jaabir boobu la njëkk indi ci ay version bi wuute après door de indi xadisu Ibnu Umar après daal jeexit xadisu Seydina Mawlana Abu Muusa al-Ash'ari mu ne haddathana radiyallahu anhum mu ne haddathana Sa'id ibn Amr ibn al-Ash'asi mu ne nettali Sa'id ibn Amr suñu sëriñ de Sa'id ibn Amr al-Ash'asi eh, wa Abu Bakr ibn Abi Shayba ak Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad ibn Abdillah ibn <laughs> Numayr wa Abu Amir al-Ash'ari wa Abu Kurayb ñaata sëriñ ah Abu Sa'id ibn Amr al-Ash'asi un wa Abu Bakr ibn Abi Shayba deux wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr trois wa Abu Amir al-Ash'ari quatre wa Abu Kurayb ak li nga xamante ne mooy Abu Kurayb juróomi sëriñ la ko imaamu Muslim jële fii kon ku njëkk gi mën a sa Sa'id ibn Amr al-Ash'athi Sa'id ibn Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath moo tax ibn Qays ah, al-Kindi al-Ash'athi yi nga xam ne surtout al-Ash'ath ibn Qays la woon moo tax eh, ñu koy wax noonu naan ko al eh, al-Ash'athi <laughs> ah ndax maamam jooñ nga xam ne ku baax la woon saxaaba la al-Ash'ath ibn Qays ah. radiyallahu taala anhu Abu Usman al-Kindi al-Ash'asi al-Kufi génn àddina deux cent trente rahimahullah wa Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq Abdullah ibn Muhammad rahimahullahu taala wa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr mooy ci kàll bële ak Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr moom gis nañ ko Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdurrahman al-Kufi génn àddina la deux cent trente-quatre rahimahullahu ta'ala wa Abu Amir al-Ash'ari kii sëtu Seydina Abu Musa la Abu Amir la siiwoon al-Ash'ari al-Kufi mais Abdallah ibn Barrad ibn Yusuf ah, ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari noonu la tuddoon ah Allahu akbar ah rahimahullah génn àddina deux cent trente-quatre imaamu Muslim la woon Eh, mu ne wa Abu Kurayb ak Abu Kurayb di Muhammad ibn Ala gis nañ ko sànq sëriñ ko waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi wal lafdu li Abi Amir mu ne nag kàddu yi ma indi fii mu jël nag <laughs> ki nga xam ne moom hadis bi ñii ñëpp nettali moo ci moom la nekk maamam mu jëlee ko ci moom mu indi kàddu yooyu la la indi fii loolu lu jar bàyyi xel la lu solo mu ne wal lafdu li Abi Amir xam nga ni fi mu teg Abu Abu Bakr ibn Abi Shayba sori na voilà mais. ak Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr ay sëriñam yu mag lañ ne fii nii mu indi kaddu ki nga xam ne moom muy Abu Amir al-Ash'ari rahimahullahu taala qaalu mu ne ñoom ñëpp sëriñ yëpp nee nañ haddathana Abu Usama di Hammad ibn Usama moom la ji sànq ci riwaaya imaam al-Bukhari rahimahullah an Burayd moo ko jëlee ci Burayd ibn Abdillah mooy même càllale bi an Abi Burda rahmatullah alayhi moom gis nañ ko an Abi Musa radiyallahu anhu al-jami' annahu qala ihtaraqa baytun ala ahlihi bil madinati min al-layl falamma hudditha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi sha'nihim qala inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum fa nimtum fa atfi'uha ankum walillahi alhamdu wal minna kon xadis baa ngi nii al imam moom kon xadis yi ñaari xadis yi nga xam ne moom la ñu gis deuxième mooy an lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaaleem mooy baabu nahi suñu bunt bi imaam da koo tudde ne bunt bi an-Nawawi rahimahullah tere gu ñu tere euh, di bàyyi làmp boo xam ne mooy làmp façon yi ñu la waxoon nga xamante ne du électricité yi ñu am léegi ak yooyu nga xam ne dañ koy taal mu am benn mees nga xam ne yooyu nga taal ko bàyyi ko nga xam ne am na loo xam ne mën na ko laal mu taal ko waaw wala am na benn kaña wala ñoom janax yoo xam ne mën nañ ko fël wala yooyu rongeurs yi mu wadd dugg ci suufu moket bi taal moquette bi waaw wala leneen wala bu dee ku yor muus la ci kër gi mën na ko fël surtout euh, ki nga xam ne mooy jinax yi waaw mën nañu ñëw buy waaj a jeex mu këcc kii bi waaw mooy fat yi la gi mooy mees boobu këcc ko daw ak moom waaw bu ko defee fa ñu romb mu taal xeet yooyu la loolu loolu la lay wax ne la eh, ne la loolu eh, loolu lañ tere léegi fii yonent saa salaam moo joxe moo tere ne laa tatruku bu leen bàyyi an naara xeetu làmp yooyu bu leen ko bàyyi ci seen kër yi fekk yéen a waaw léegi lii mel ni comme l'imam al Hajar wax ne hadis bu Seydina Abu Muusa bi dafa mel ni day leeral mooy liy leeral hein Euh, mooy lan moo tax yonent saa salaam waxoon ci xadiis Seydina Ibnu Umar bi ne bu leen bàyyi radiyallahu anhum bu leen bàyyi safara soosu muy tàkk seen làmp yooyu ci seen néeg fekk yéen a ngi nelaw voilà loolu la ndax lan jamono yëgadi la moo tax lépp jamono yëgadi fu mu xewee tere bi day dugg mooy foo xam ne yow lampe bi kenn maîtrise to loolu mooy la moom nga taal ko bàyyi ko ci néeg dem ci beneen néeg moo yem parce que li ñu doon bañ mu ngi mel yaa ngi doon nelaw ah mooy yëgadi boobu day xew parce que boo ko taalee ci néeg bi bàyyi ko fi kenn newu fi mooy liñ la wax nii léegi kaña yeeg xeet yooyu nga ne ma non man nag si si yàlla ruy na kaña wax ma ne la mais après mooy liñ la wax mooy safara si am na lu ko mën a man man man man man man na man na man man man na dara man na ko laal ah waaw wala mu laal benn yére même bu dee noonu dama ko teg ci digg bi yooyu yépp li gën a wóor mooy nga moytandu ko voilà hadisu Abu Musa al-Ash'ari bi radiyallahu anhu mel ni day leeral lu tax kon waaw waaw mu ne moo la imam al-Hafiz ibn Daqiq al-Eid mu ne yu'khadhu min hadith Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sababu al-amr fi hadith Jabir ak Sayyidina Ibn Umar bi itfa waxul Ibn Umar Jabir bi itfa al-masabih waaw waaw mu ne loolu dañ ciy jële lu tax yonent bi alayhi salaatu salaam daal di tere ñu fay ne dëgg boog euh, di euh, tere eh, mooy xadiis Abu Muusa bi ne daa am kër goo xam dafa tàkk seen kaw ci seeni borom waaw mu ne loolu day wane ne kon lii wa taxoon yonent saa yu mel nii moo tax waaw mu tere woon ko waaw akbar ba pare mu ne inna haadihi naara aduwwu innamaa hiya aduwwun lakum waaw mu ne hakada imaam al-Hafiz Ibn Hajar awradahu bi sighati al-hasr mubaalaghatan fi at-ta'kid mu ne nii la ko nen saa salaam waxee ne innamaa hiya safara si mooy seenum noonu mu ne loolu ngir lan ngir daldi jéggil dayo ci li nga xam ne mooy moom lay euh, feddali tere gim leen tere kon nañuy def attention ci yooyu voilà mu ne euh, qaala Ibn al-Arabi al-imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne al-imaam Ibn al-Arabi al-Maliki nee na maana kawni naari aduwan wala kawni naari aduwan lana annaha tunafi abdanana wa amwalana munaafatal adu wa in kanat lana biha manfaa lakin la yaxsulu lana minha illa la yuxsalu lana minha illa biwasitatin fa utliqa annaha aduwun lana liwujudi limana al adawati fiha wallahu a'lam al imam mu ne imam al arabi nee na le fait nag mu ne safara si suñum noonu la mooy lan mooy safara ci boppam dafa dafa contraire suñu yaram yi ñun ni ñu yàlla binde moo tax iblis xalaqtani min naar wa xalaqtahu min mooy safara ak doo ak yaramu doomu aadama dañoo opposé dañoo sorewu mooy buubu ji benn bi laalee beneen bi rek daay mooy xew te kan lay mooy am problème mooy ja doomu aadama bi waaye wu am waali suñu alal yi boo ko fi yoree say meuble say say say di nangam safara si song ko gis nga ni muy munaafaaqal adu comme nga xam ne noon bi noonu lañu ñu soreewee te noonu lañ koy moytoowee ak noonu la nekk koo xam dafa opposé wu ñu ba baaxul ci ñun mooy côté boobu mu ne même wa in la naa bi aman fa même bu dee ne safara dañ ciy am njariñ ah bu ñuy taal waaw ah. ñi nga xam ne matt lañuy ñuy taale wala euh, furno jàmbaar wala këriñ wala yu mel noon mais <laughs> mais dinañ ko soxla. waaye mu ne laakin waaye njariñ jooju du ñu ko amee lu dul à travers waaw mooy du safara si ci boppam mooy dañuy permettre ñu tàngal suñu cin li lakk cin li bu baax ba lañ ci def mën a tàng ñu mën a saaf ay mbir mën a togg ay mbir mën a kii voilà am na njariñ goo xam ne am nañu ko waaye lu fait moom ci boppam moom bu dee moo ñu laal mooy nekk loo xamante ne nii euh, du baax ci ñun moo tax yeneen saa sam tudd ko àddu wun fii waaw ndax maanaawu adaawa bi nga xam ne mooy sam noon bu la jegee rek dalay yàq waaw bu la laalee laal dalay yàq naka noon safara buy laal doomu aadama bi yaramu doomu aadama bi mooy am na problème waaw moo tax da ngay xam nan nga koy jëfandikoo moo tax yeneen saa san neewu leen bu leen utiliser ci lii déedéet da leen waaye jamono yëgadi ku mel ni nelaw gii bu naree xew na ngeen ko fay bu ko defee ngeen aaru ci li nga xam ne mooy musiba goo xam ne mënoon naa tukkee ci moom voilà loolu moo tax yonent saa salaam daal di wax lii ñoo tax al imaamu al xaafiz an-Nawawi rahmatullahi alayhi wax na ci tamit wax ju am solo ci wàll wii nga xamante ne mooy fay ji nga xam ne moom la yonent saa di wax fay nañu ko fay waaye loolu dinañ dina ñëw ci côté bi ci xadiis bu mujj bu Seydina Jaabir bi waaw. nga xam ne li ma la doon wax sànq kene mooy safara si mooy caña wala jinax man naa ñëw fil mees bi wala xëcc ko daw ah, mooy xam nga bi lay tàkk ca kaw la moom moom boo ngeen mooy muy mees yooyu nga xam ne man na ko xëcc da koy xëcc rek jiri daw ak moom <laughs> après yóbbu lakk gi feneen loo xam ne yeneen saa sam ci <laughs> ko gis moo tax al imaam al haafiz bi muy sharh hadiis ibn Umar bi mu ci laa tatruku naara fii buyuutikum hiina tanaamuun mu ne haadaa aamun tadxulu fiihi naara siraaji wa ghayrihaa naaru siraaji wa ghayrihaa mu lii nag dafa jooyu waaw bu leen bàyyi sawara si mooy lamp yooyu ngeen di taal ci seen kër yi bu dee ne ngeen di nelaw mu ne da lii nag lu jooyu la. mooy naaru siraaj mooy làmp tampe bi ñuy wax nga xam day nekk foo xam ne ci lay dugg ci lañ koy def benn verre ñu dugal ko ci ak yeneen bu dul noonu lool ci la mu ne wamal qanaadiidul mu'allaqa kanta yi nga xam ne nag dañ koy lonk fil masaajid ci jàkka yi nga xam dañ koy lonk ca kaw moom mooy li liy dox ci suuf fël ko comme kaña yeeg yooyu euh, euh, ñoom faar mooy ñoom. Euh, jinax yeeg yooyu wa ghayriha loolu nga xam ne du ko jote fa in xiifa xariq xariqun bi sabab yaa duxala fi amri na mooy yi ñuy lonk ci kaw xam nga ne am nañ koy lonk waaw da ngay gis ñu def benn kii boo xam ne benn buum bu jóge ci kaw boo xam ne day am boo xam ne da koy mën a lonk waaw da ñëw takk ko ci mu mu suspendre ko noonu mu ne yu mel noonu bu dee ne yooyu noonu amul lu ñuy ragal ci mu sabab mu indi loo xamante ne ak tàkk ci kër gat ab incendie ci sababam ci sababu loolee day dugg kon ci tere bi bu amee rek benn lu ñuy ragal naan ah wóorul mooy lan ah bu waddoon nag comme <laughs> mel noonu bu dee takk ba dëgërul ak yooy bu boobaa day dugg ci tere ci digle gi nga xam ne moom lañ wax fay leen boobu na ngeen ko fay buñ ne ah c'est suspendu c'est bon moom dañ koo takk mu mu mu mu mu mu yor ni nii grawul mu ne waaye wa in amina daalika kama huwa al-ghalib bu dee nag wóolu nañ loolu ci yooyu nga xam dañ koy suspendre lampe yi nga xam dañ koy suspendre même bu dee ci yooyu la comme li nga xam ne loolu lépp fa zahiru li feeñ annahu la ba'sa biha lintifa il illa mu ne li feeñ day mel ni loolu kon mooy amul problème nit ki yu mel noonu ñu bàyyi ko muy tàkk même bu dee ñu ngi nelaw ndax li taxoon ñu tere ko mooy am cause loo xamante ne dañ ciy ragal mu taal mu waral ak taal ci kër gi ak daay loolu deñ na bu deñee waaw ndax li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ndax yeneen saa sam la al amra bil itfa'i fi al hadith as sabiq voilà ndax yeneen saa sam loolu mooy hadith sayna Jaabir moo taxoon sax ñu woon nañ bàyyi ba foofu mooy li mu teg la ne loolu ne comme buñ ko tegee ci suuf man waxoon naa la ci beneen mooy mbàjj mi nga tëdd wala li nga sàngoo wala yére wala surtout da teg ay yére ci wet ci cheveux bi ba pare teg ko ci suuf li ngay nelaw mën nga fudd te doo ko fay xam laa wala nga wëlbatiku wala koo xam dafa tëradi même boo tëradiwul mën na la dikkal am lu la piqué wala mel noonu nga bouger yoo xam ne yëgoo ko wala booy nelaw euh, yëgoo li xew ah. waaw léegi boo ko defee yow nga fël benn mbir mu mu dugg ci biir après mu taal foofu wala iyaazu billah moo tax yooyu noonu euh, mu léegi mu ne foofu bu dee xadiis suy naa jaar bi ñuy gis soo da joxe cause bi lan moo tax li taxoon mu ne nañu ko fay mooy lan ndax al fuwaysiqa fuwaysiqa mooy kaña yi mooy ca ki suuri yi janax yi ah day ñëw taal këru nit ñi ah, mooy ci noonu waaw dañuy ñëw jël affaire bi waaw mèche bi wala yooyu comme que dañuy ñoom bu guddee dañuy dañuy wër lu bari ci la ñuy dox di baagant ci bi waaw mën nañu fël làmp bi wala jékki rek gis affaire biy leer ñu ñëw ba tiiñ ko mèche bi surtout bu dee boo xam ne amul verre bu ko wër ah waaw mu ñëw xëcc affaire bi buum gi rek daw bu ko defee yóbbu ko feneen foo xam ne yow naka fa nga ko defoon ci digg ba nga ko tegoon amul dara looy lakk lu ko jege moom nag mu ñëw xëcc ko yóbbu ko say nga xamante ne di daw comme que moom ci ruq yi lay mu dem foofu nag mu dugg fenn daal di taal foofu waaw mu ne léegi fa idan tafatil illa zalal man mu ne bu dee yii nga xamante ne moo taxoon yeneen saasam li tere yi eh, tax tax yi bu deñee rek mooy la taxoon ñu koy tere mooy day nekk li nga xamante ne mooy tere ga day deñ waaw ah, wallahu taala alam moo tax loolu après dinañ ci gën a ñëw insha allah ci hadith sayyidina jaabir bi nga xam ne moom la ciy teg hmm? insha allahu taala wallahu taala alam xam naa dañuy yem noonu bii di ñëw ñu door a gis nag hadith boobee waaw nga xamante ne hadith la boo xam ne bu ama am solo la tamit bu boobaa ci la ñuy gisaale mooy waa digal bi mu digle laa ak tere bi la tatruku naara fi buyutikum hiina tanaamun bu leen bàyyi li nga xamante ne mooy an naara safara fi buyutikum ci seen kër ya bu ngeen di nelaw waa tere boobu moom li tahrim la wala lan waaw mooy day wane ak xaram mooy léegi yow comme que ren saa tere na ko képp ku ko def mooy day xaram wala est loolu lay tekki wala déet voilà loolu loolu foofu la wax ji indi léegi est ce que mooy loolu day wane ne dafa xaram. loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dinañ gis li nga xam ne mooy wute yi nga xam ne moom lañ ci wuute waaw moom lañ ci wuute ci loolee ah, ah, ah, am ñoo xamante ne dañu jàpp ne boo amru irshad la ko ñoom mooy nahyu irshad day tere loo xam ne ak digle bi ak tere yooyu yëpp ngir gindi ñu ci loo xamante ne moo gën ci ñun waaye dinañ ñëw ci loolu que dëgg-dëgg li nga xam ne moom la al imaam ibn Daqiq al-Iid di wax naan digle yi ak tere yii nii hmm, euh, ñi ëpp surtout digle yi waaw bu leen bàyyi mooy tere la ak boobu fa idaa nimtum fa asfi'uha loolu digle la bu ngeen nelawee na ngeen ko fay mu ne loolu ñu bari dañu ne lii nekkul ci wujub ñu ëpp ci boroom xam-xam yi waaye nag li nga xam ne wa yalzamu ahlu zahiri hamluhu wala wa yal wa yalzamu ahlu zahiri xam am waaw xam wa ahlu zahiri boog xamluhu alay mooy wala waa ahlu zahir mooy zahir yeey ñoom moom niñ leen xamee ñoom moom li yell mooy ñoom ñu ne lool euh, ala zahir la mooy digle giñ def fa at lool farata lay doon voilà ah, kon nag loolu ba pare mu ne loolu sax darul zahir yi bi kese euh, ci moom lay nekke loo xamante ne da koy yen ci farata bu ne yoneen saa saa ne fay leen wala bu leen Euh, bu leen bàyyi muy nekk loo xam ne day xaram ñuy bàyyi voilà mu ne loolu du zahiri bi kese ah parce que li nga xam ne sax teg yeen ko bal mu ne wa hada la yaxtassu bi zahiri bal al hamlu ala zahiri ah, illa li mu'aridin zahir yaqulu bi ahlul qiyaas wa in kaana ahlul zahiri awla bil iltizam mu du lee sax du lu jagoo waa bi kese ah ndax yenn xadiis yi comme yu mel nii digle yi ci ni mu ñëwee mooy que ne farata la tere yi dafa nekk loo xam ne lu xaraam la mu ne loolu du ñoom kese la jagoo illaa li mu'aaridin zaahir loolu loo xam ne daa ñëw mooy saarif moom la ñuy wax saarif daa ñëw di ko dindi ci li nga xam ne moom ngay jëkk a dégg gina foog ci tere gi mooy dafa xaraam digle bi mooy farata la boo xamante ne nii ñi nga xam ne ñooy qiyaas dañoo nangu qiyaas mooy ñeneen ñi boroom xam-xam ne ahlu zaahir eh, ñooy bañ yooyu quoi qiyaas yi eh, ñooñu it dañuy dox li mu ne même bu dee ne waa ahlu zaahir ñooy ñi nga xam ne nag ñoo a yel ci taqoog lii nii ne loolu farata la li kawnihim laa yaltafituuna ila al mafhumaat wal munaasabaat <laughs> waaw mu ne ndax ñoom duñ fi nekk di tourner di retourner wu di xool waa daan daan mafhum waa lii ñu déggee ci wax ji ca gannaaw wala wax ji mafhumul muwaafaqa muxaalafa seen yoon newul ci yooyu ak waaw <laughs> ñoom dañ naan daal digle na amul saarif boo xam ne lu leer luy ñëw di ware ne léegi la digle boobu du farata kon farata lañ koy yan tere na